kon mawlaana ibnu Abbaas waxoon nañu lool mu ne yasalimu ala ba'ir kon ci kaw war waayam la waroon doon def tawaaf bi waaw léegi yasalimu muy nuyu ar na ci euh, pierre noire bi mexjan ak yetuwam yoroon waaw keroog nag yonent bi aleyhi salaam xam nga bi muy naan dafa waroon parce que am na riwaay yu ne Seydina ki kii euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, dafa ñëw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamul Buxaari soloo na ko si si si al imaamul Buxaari soloo na ko waaw mu euh, hadith bi jaar ci mawlaana ibn Abbaas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jaa'a ila siqaayati fastasqaa fa qaala al-Abbaas yaa Fadlu idhab ila ummika fa'ti rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi sharaabin min 'indihaa mawlaana ibn Abbaas nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa ñëw fekk mooy fi nga as-siqaaya fi ñuy tànke di jox nit ñuy naan ci mba ndoxum zam-zam bi yonente bi alei salaatu salaam mu ne léegi mu agsi mooy bi mu tawaafee agsi ne léegi jox leen ma jox leen euh, naan mooy rootal leen ma ma naan ci sam zam léegi nag Seydina Abbas ne radiyallahu taala anhu hein Seydina Abbas ne radiyallahu yaa fadlu waaw <laughs> ne ne yow alfadlu mooy doom ji doom ju mag ji idhab ila ummika demal ci sa yaay lu mu gën a demal ci sa yaay fàtti boo demee nga indi demal ci sa yaay nga indi hein fàtti rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam bi sharaabin min indiha waaw demal ci sa yaay yow al fadlu nga indil yonent bi sallallahu alayhi ak naan lu mu naan fa sa yaay <laughs> mooy wayew zam-zam bii moom nga xam ne boobu ñun ñi ci rooteeg di root ak nii bi mu waxee lool yonent bi alayhi salaam ne isqini ne ko déedéet isqini jox ma ci ndox mii laa ki <laughs> zam-zam ji laa waxuma ñu may utul meneen ndox moo xam ne feneen lañ koy jële <laughs> isqini fa shariba min mu ne Seydina Abbaas noo jox ma ñu ndox mi man naan dal ma ci lii rek <laughs> waaw jox ma ci lii rek mu ne qaala ya rasuulallah innahum yaj'aluuna aydiyahum fii yore Seydina Abbaas ne yonent ma lay saaf saaf mais non yonent ma lay saaf saaf boo gisee boo gisee ma ma ma wax al al fadlu jëli jëli kii bi dem ci yaayam <laughs> indil la indil la affaire bi mooy ne affaire bi euh, nit ñi dañ ciy dugal seen loxo yi de waaw mooy ñun ñii dañu ciy dugal suñu loxo yi dañuy du ciy dugal suñu loxo yi mooy ñun niñ koy tànk sa waay ñun dañ ciy dugal suñu loxo yi yonent bi aleyhi salaatu insisté bi mu waxee dañ ciy dugal suñu loxo yi <laughs> mu ne ko isqini ma ne jox ma ci ma naan <laughs> bu dee ci ngeen di dugal seen loxo yi allahu akbar abaa les privilèges te wallahi moo yeyoo yooyu waaye gis nga de huwal qudwat mooy jàngalekat bi abaa les privilèges c'est président kon moom la njëkk ki mais mu ne déedéet duma naan fi nit ñiy naan duma fajoo fi nit ñiy fajoo ah <laughs> loolu mooy lan samay doom du jànge fi doomu peuple bi di jànge loolu lu diine de loolu lu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga Allahu akbar Allahu akbar ah ah moo tax ci riwaaya imaam at bi yonent bi aleyhi salaatu salaam bi Seydina al Abbaas bi mu ko waxee loolu ne ko way tee ngaa bàyyi ñu nàndal la ci suñu néeg yi suñu kër yi ndox ya fa ne ndax moo gën a moo bu doon tey mooy moo gën a moo gën a set moo gën a wóor yonent bi aleyhi salaatu ne laa laa kenes kini bi maa yashrabu bi maa yashrabu minhu naas Allah à bas les <laughs> waddal leen privilège yi nga xam ne jël ay nit di leen defal loo xam ne dara ñoom ñu ne ñooy njiit yi mais du ñu bokk ak ñi ñu jiiteel dara waaw walla iyaazu billaah loolu ku yonent bi alay yar bu mel noonu foo ko gisee rek mooy les laïcards yonent bi alay saa saam nee laa ah, déedéet du ngeen ma nàmbal ci ci ndox yi ci kër yi ah. déedéet laalaa kinis xini li am ba des mooy isqini nandal ma mimma yashrabu minhu nnaas nandal ma ci li nga xam ne moom la nit ñii di naan waaw man ci loolu laay naan mais naanu ma ci li nga xam ne dañ naan ma bon xam nga loolu xam nga lii nii allahu akbar waaw oh, oh. waaw fa shariba ñu fa ñu jox ko fa shariba min ñu jox ko yeneen timale saa saa am ci loolu la naan é eh, bu doon tey sëriñ é eh, déet teen bii nga xam ne xale yi dañ ci kii ñii bu ñuy bu ñuy root duñu def ndànk nañ leen seet ca ndox ma gën a te pourtant Seydina Abbas li mu def noonu la parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy mooy yooyu gën waaye nag moom ay mooy jàngale la mooy jàngalekat bi tam noonu la mel bul fàtte ne Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko tànn loowee entre mu nekk nabiyun nekk buur nekk yonent wala mu nekk jaam nekk yonent Seydina Jibril dana ko tànnal nekk jaam nekk yonent te loolu la tànn allahu akbar waaw moo tax mu ne woon waaja waxoon nañ ko fan yële ba mu ko woowee waa ji ñëw kii yi di yëngatu mooy ci kaw fi ñuy yéye boo yéy fii yëngatu foofu ci kaw mu yëngatu ndax tiit mu ne ko defal ndànk bul tiit man nekkuma lu dul doomu jigéen goo xam ne da doon lekk yàpp wu ñu weer ci naaj wi ba mu wow koŋ fii ci mag man koo koy sama yaaya ah. kon nag jarul jarul di tiit loo may tiital bul tiit bul ñëw di kii waaw kooku moo yonent bi alayhi salaam waaw tam loolu la yare woon saxaabaam yi moo tax Seydina Omar yaa man raa Omaran taksuhu burdatu wa zaytu udmun lahu wal kuuxu mawaahu Allah Allah yaa man raa Omaran taksuhu burdatuhu wa zaytu udmun lahu wal kuuxu mawaahu Allah yaa man raa Umar ah ay way yow boo gisoon Seydina Umar man huwa yaa hada ibnul Xattaabi ki yonent bi alayhi salaam yar nu mel taksuuhu burdatuhu burdaam boobu moom la doon sol waaw bi ñu ko xamee nekkul xalifa ne ah sama garde manteau yépp sama garde kii yépp nañ ko changer ñu jox ko million ngir mu dem échanger ji jëndi ay costume ak yooyu déedéet wala mu changer yéreem yépp mukk mukk mukk mukk mukk mukk yéreem ba ñu ko xamee woon burdaam bu jot boo bële moom Ibn al-Khattab radiyallahu moom la doon sol laa te noonu la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom tamit mi yonent bi alayhi salaam yar gis nga keroog ba ko waa Kuufa tuumaan naan day génn day nekk ci biir ñu koy xaar du génn ba mu ko wooloo Seydina Omar ne ko ah Saad lii lii lañ wax waaw loolu lu fa demee noonu ko seek ñii kii li muy wax waxul dëgg li tax nag may xaar mooy tuuma yi ñuy wax amul ñoom dañ fa damay nekk ci biir di def lu ma neex mooy sama benn yére da laa yor moom laa yor yére bi ma fi jóge dem nekk gouverneur Irak Kufa nekk fa gouverneur yéere boobu laa yor bu tilimee nag ñi may def mooy dama koy fóot weer ko di xaar mu wow ngir ma man koo sol ma a génn loolu lañ may tuumaal naan ma damay nekk ci biir duma génn mu ne ko zaaka vanni bi ka yaa de mooy njort gu rafet gi ma amoon ci yow yow abu ishaq li seydinaa sa'd ibn abi waqaas haa'ulaa'i humu alladhiina rabbaahumul Mustafa wa ñoo ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaam ni suñu borom belli tànn ko ñooñu la yar te ku mu yar doy na gis nga mooy al al at-ta'limu bil af'al jàngale ci jëf pratiquer di def tajriba di def nit ñi di capter di xam ne kii nii la loolu moo gën a neex a jàpp que discours yoo xam ne comme ni ñu ko waxe woon xool leen li may bu déglu leen li may wax waaye bu leen xool li may def hada qawlu man laa aqla la loolu mooy waxu koo xam ne amul xelam walla yàq ndax man al qudwa danga koo war a mat waaw danga war li ngay digle nañ la ca fekk waxoon nañ la Seydina Shuayb waxoon radiyallahu alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam wa maa uridu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum anhu man bëgguma an uxaalifakum ma tere leen mbir fekk leen ci mbir ngeen koy def seen leen ngeen di def lu xaraam ma ne leen hee yaa qawmi yéen samay ñoom ittaqullah ragal leen yàlla ba ngeen génn leen ci lu bon loolu ngeen ñëw ba ciy génn di jóge fële di ñëw ngir fekk si ma may rombanteeg yéen ngeen di ci lu baax li ma leen di woo man ma jóge ci lu baax li di dem di weesaloog yéen ngir dem ci lu xaram la ngeen newoon wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum an waaw in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah allah allah kon mu ngi noonu de gis nga gis nga yonent mi aleyhi salaatu salaam ni mukk mukk duma fi duma naan ci li yaa fadlu fan bàyyi teex sama bàyyi loolu nga wax yaa Abbaas man duma def loolu isqini al fadlu jarul muy dem ca kër gi di wuti ndox mu ma jox ca yaayam déedéet waaw déedéet waaye ah, isqini laa laakin isqini mimma yashrabu minhu an-nas waaye waaye naan dal ma ci li naan boo nekkee di woote naan gars yi il faut mooy ñoo xam nga yéen waxoon nañ ko keroog xam nga rek discours politicien faut consommer local waaw manger local waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom ci boppam boo demee frigo local amu fa y a rien de local tout est importé hatta sukkar bu Bézinsay bu bu bu bu bu Saint-Louis bi sax du ko jël. bañ na ba dañ koy commandeel bokk na ci service u palais bi wala ministère bi wala fii am duggam France lañ koy defee hein bu ñu defee la appel lancer appel d'offre dañuy fexe écarter producteur producteurs nationaux te foofu baroon nañ ne ñun nag lii c'est exclusivement réservé à suñu dëkk parce que c'est pour la promotion du produit local mais duñu ko def ci li gën a cher la ñuy jënd bu doon France sax duñ jël li gën a yomb de marque de luxe waaw ba pare nga ñëw taxawu naan nit ñi ko foo consommer sénégalais leen lekk lu ñu bàyyi ci réew mi waaw te ku la yóbbu woon ci marché bi xàmmee woo ceebu Richard Toll ak ceebu Vietnam lu dul xanaa ñu bind ko ci ca ca kaw carton ca ca ca saag ba. ko la ko jox nga ne daa bari tànn ba pare bëgg nit ñi di ko lekk waaw moo tax euh, ñun ñun dañuy fond waaw mais ni suñu njiit yi mel ñun noonu lañu mel ku nekk ca échelle ba nga nekk noonu nga mel aji wax ju ne képp koo xam ne kii prêche la bon parole boo seetloo moom sori na bonne parole boobu muy wax boo ko seetee ba ca biir aka soreg loolu aka soreg loolu waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar moo moo tax ñun moo tax ñun ñun ñun suñu affaire suñu affaire suñu affaire xëyugul réglé la ilaha illallah Allahu akbar Hmm. luñ paree bu ñu réglé non ñun moom <laughs> non ñun ñun ñun ñun paree bu waaw xam nga am na ñoo xam ne ñoom euh, dinañu fexe bu nekkee njiit nii dañuy fexe def ko mooy pour des raisons politiques man nañ ko def man nañu def loo xam ne dañuy bokk ak population bi di def lenn mais pour un laps pour lan ngir rek muy image mais image la pour ñu ne voilà le président du peuple le député du peuple le gouverneur du peuple waaye lui qui baigne dans le peuple ah voilà kii moo xam peuple bi waaw mais mais mais hatta mais loolu loolu da gis ne waayu ji sincère waaw da gis ne waa ji nga gis ci ñàkka di di di seexlu li nit ñiy def li nga xam ne lu baax la nit ñi di ko def lu dagan nga koy xeeb di ko seexlu xam nga fii ni euh, Seydina na ne nii dañ ciy dugal seen loxo yonent bi alayhi salaam mooy ñoom ak ñi ñuy jox ñuy naan manoon na nit ñi dama koo seexlu mais non dane jox leen ma li nit ñi naan laay naan li nit ñi naan laay naan yonent bi alayhi bu masoon a toog ci mbooloo kenn du xam mooy kat dañ ko doon laajte gisoon nañ xadiis Seydina Dimaam ibn Sa'laba keroog bi mu ñëwee daal di. Euh, gëlee moom ci buntu jàkka ji bu doon ne moos yonent bi aleyhi salaatu salaam day tooge noo xam ne ñéppay xam ne moom la du laajte mais dafa ñëw gis ñépp toog mu ne ay ayna Muhammad ana Seydina Muhammad laay laaj ci beneen riwaaya bi ayna ibnu Abdil Muttalib ci beneen riwaaya bi njëkk a wax sànq ayna Muhammad ana Seydina Muhammad ñu ne ko mu ngi ne mooy ci toog nii suñu biir ci féete nii mu ne ibnu abdil muttalib yaay laaj gi nan na yonent bi alei saatu salaam ne ko wuyu naa la waaw kooku bu doon koo xam ne bu ñu agsee ci mbooloo mi ñépp gis fa mu ne ñu xam ne mooy diw ko doon kooku loolu loolu mooy tawaadu waaw sori nag la fausse modestie bi nga xam ne ñun moom la ñuy bañe moom la ñu moom la nekke bu ñuy wax ñu am man mu bon nii te ku la ko waxoon ci tànt nga mer ba futt jàppe koo ko sa ennemi ba at ilaa yow mi diin dootoo ko tudd bu deewee sax dëjëm doo fa dem parce que waxoon na la yow ku bon ki ci mbooloo te kat fii ngay taxaw naan man ku bon kii man mii nga xam ne tekkiwu ma dara ça c'est de la fausse modestie amul njariñ waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam seexloo loolu ni nit ñiy lekke ak li ñuy naan waaw même bu dee loxoy nit ñi ngi ciy dugg lool ten da da ko yàq taxul nit ñi est daa tax mbir mi nekkul ma u zam li mu doon est-ce koo dindi kon yonent bi alayhi salaatu salaam lii la te bi muy naan kaana ala ba'ire waaw waaw Allahu akbar moo tax Seydina Abbas fonction bii mu taxawoo woon comme li Mawlaana Ibnu Umar wax radiyallahu anhu radiyallahu anhu mu ne ista'dana al-Abbaas ibnu Abdil Muttalibi radiyallahu anhu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yabiita bi Makkata layaaliya minaa min ajli siqaayatihi fa adhina lahu waaw ngir taxawee fonction bii muy di nandal nit ñi ñuy naan. Zamzam moo tax Seydina al Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu daldi demandé woon yonent bi salaatu wassalaam hein daldi woon demandé yonent bi alayhi wasallam mu daal di koy bàyyi fi nga xam ne mooy mina ayyaamu mina mooy layaali guddi ayyaamu tashriq yi ñuy gis mu yonent bi alei saatu ko mu nekk foofale makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman min ajli siqaayati ngir di nandal nit ñuy naan kama rawahu al imaam al buxaari rahmatullah ci buntu bi mu def baabu siqaayati al waaw ci kitaabul xaj baabu buntu siqaayatil xaaj xadiis bi doon wax ci mawlaana ibn al abbaas ibn abdil muttalibi radiyallahu anhu bi mu naan yonent bi aleyhi salaatu salaam naan ko naan di wax doom ji bi mu ñëwee leen ma ma naan mu ne yaa fadlu foofu it la ko indi moom al imaam al buxaari yu rahmatullahi aleyhi waaw moo tax al imaamu ahmad soloo ko tamit jële ko ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam taafa bi bayti wa huwa ala ba'ir mu ne yonent bi alayhi salaam dafa wër kaaba gi sekk mu ngi woon ci war waayam wastalama al xajara bi mihjanin kaana ma lii moo ñuy njëkk a won ne kon tawaaf bii nga xam ne da koo defoon ci kaw war waayam mooy bii la woon am ci tabaski ji Mawlaana Ibn Abbaas dane anna rasulallahi këne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa xadis bi xadis bu wér la Hushaym haddathana Yazid Abi Ziyad an Ikrimata an ibni Abbaas radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi mu ne këne bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wër bil bayti ci néeg bi ah ala ba'ir wa huwa ala ba'ir fekk mu ngi ci kaw géléemam wastalama alxajara bi mihjan mu daldi nuyu li nga xam ne mooy ah, alxajarul aswad bi mihjan ak li nga xam ne mooy yàpp yum yoroon kaana ma'a qaala wa ata siqaaya mu dikkal fi nga xam ne moom lañuy fa la ñuy nàndale mooy ca zamzam fa qaala mu ne us usquunii nàndal leen ma jox leen ma ma naan rootal leen ma ma naan loolu it dañ ciy jànge ne possibilité nit fekk ay nit ñoo xam ne dañuy def leen di joxe nit ñuy lekk walla naan nga xam ne gratuitement nga ne leen jox leen ma ma naan wala jox leen ma ma lekk waaw loolu dal newu ci du affaire rëy rëy loog affaire waaye xoola sa di commander déedéet mooy lool loolu nit ki mën naa demander même nga toog sëriñ bi tamit dañ ciy jàngale sëriñ bi mën na demander ki nga xam ne mooy taalibe bi ne ah diw man nga maa jox jottali ci ndaali de wala ci njaq li ab kaas ma naan wala man ngaa dem ci frigo bi nga génneel ma benn ci boisson yi nga jox ma ma naan dara new ci ñu naan xoolal muy jaamloo gaa yi déedéet déedéet loolu jaamloo waate new ci waaw nee na bi mu waxee xuun yi jox leen ma ma naan ñu ne ko inna hadha yaxuuduhu nnaas walakinna natiika bihi min al bayt ñu ne yonente bi alei saatu salaam non lii nii nit ñi dañ dañ ciy xuus waaye bàyyil ñu andil la li nga xam ne ndox moo xam ne ca kër ga la nekk parce que nabis lañ ko bëggoon a jox boo xam ne mais nabis boo xam ne du àgg fi muy nekkee luy maan di daati loolu moom mooy nabis dañuy jël am ndox sànn ci ay doomi tàndarma ba mu xaw a imprégné tuuti nga naan ko benn genre boisson la boo xam ne nag bu yàggee jamonoy surtout jamonoy yi muy tànge nga xam ne day fermenté bu waye soo trois jours nit ki du ko mën a naan parce day mujj nekk loo xam ne day màndi laa waaw waaye bu ko defee vingt-quatre heures yi mu def ko mu imprégné wu ba kii ci ndox mi ñu naan ko loolu façon boisson la boo xamante ne bu ñu xamoon la muy nabiz gaa yi ne ko kon ah yonent mi aleyhi salaatu salaam inna hada yaxuuduhu naas de mais ndox mi nit ñi leen koy xuus walakin na way bàyyil na tii ka bii minal bayt bàyyil ñu indi la loo naane ca kër ga fa qaala seydna mawlaana ibnu abbaas nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa xaajata lii fiihi usquunii mimmaa yashrabu minhu nnaas waaw gis nga moom bu al imaam at-Tabaraani biñ la wax sànq niroo nañ mu ne déedéet laa xaajata fii soxlaw ma lay jóge seen ca kër ga ma nàndal leen ma nàndal leen ma ci naan dal leen ma ci li nga xamante ni moom la nit ñiy naan waaw allahu akbar te al imaam ibu abu daawud solo na ko rahmatullahi kon nag affaire yaa ngoogu de waaw am na ci beneen riwaay bu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal mu ne al imaam ibnu abbaas ba léegi mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ñëw zam-zam fa naza'na lahu dalwan fa shariba thumma majja fiiha waaw waaw mu ne muy xadis bu wér boo xam ne ci shartu al imaamu muslim la nekk imaamu ahmad dana xaddatana rawh wa affan qaala xaddatana hamad an qays ah mu ne wa qaala Affaan fi xadiisihi anba'anaa Qays an Mujaahid an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ar anhuma wa ardaa moo ne yonent ma saa saab dafa ñëw ñu tànqal ko duyal ko baat mu naan daldi buusu ci biir ndox mi barkeel ko gin koo yokk barke <laughs> waaw zam-zam kon nag eh, lii la yonent ma saa saam def léegi nag fii am na ay précision mooy bi muy naan wax nañ la sànq dafa nekkoon ci kaw waruwaayam comme ni Mawlaana Ibn Abbaas wax waaw comme ni Mawlaana Ibn Abbaas daal di wax ne bi nga xam ne ci la doon naan dafa ne woon ci kaw waruwaayam moo tax loolu Euh, am ñu ne voilà voilà c'est que nii dañ ciy jànge ne kon naan taxaw dara wu ci <laughs> naan taxaw masalaam naan taxaw ndax dañ koo sibam déet daraa ci newul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah dafa naan dafa naan taxaw wa huwa qaa'im waaw xam nga da doon tere ku naan taxaw waaw mu ne ku naan taxaw na nga na nga na woccu li nga naan <laughs> eh? <laughs> waaw ku fi naan taxaw rek ku fi taxaw di naan rek yoboo yow la nga naan aywa nangu ko génnewaat <laughs> waaw loolu waaye eh, mooy xadiis boo eh, kii boo xam ne Euh, même Seyna euh, Jaabir euh, nettali na ko tamit mais foofu waxul ne dafa taxaw mais xadiisu Seyna al imaamul Buxaari mawlaana Abbaas da saqaytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam min zamzam fa shariba wa huwa qaa'im man de nandal naa yonent sallallahu alayhi wasallam ci ndoxu zam-zam mu naan fekk taxaw mu taxaw waaw moo tax am ñu ne lii day nasaxal tere googu mu ne woon ku fi naan taxaw na nga wocc na nga yàdduwaat li nga wocc li nga naanoon waaw gaa yi ne waa tere googu moom mooy dañuy wane ne loolu kon du mooy eh, daa gënul rek dañ koo sit am ñu ne noonoo lii day wane bu dee aajoo ko waral garaawul waaw mu dee waa bii aajo la woon mooy ci géléemam la waroon te daa waroon a continuer loolu moo tax yeneen ci bale saa saam daal di koy def léegi nag mu am beneen précision boo xam ne bu jara def fii la bala ñuy jaawale mooy gis nga bi mu tawaafee fii déggoo mu ne la wasaxa bayna safa wal marwa waaye it am na yeneen affaire yoo xam ne yu jara précision la ci tawaaf gi mais nañ wax comme que tudd nañ safa ak marwa fii euh, Euh, waaye waaye euh, nañu ko kii ah, léegi mooy première précision mooy déggoo ñu ne dafa defaat san yu bayna Safa wal Marwa parce que waxoon nañ la ko ci comme ni Seydina Jaabir waxoon ibn abdillah radiyallahu anhuma mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam lam yatuf rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala asxaabuhu lam lam bayna safa wal marwa illaa lam yatuf lam lam yatuf bis bis safa wal marwa illaa tawaafan lu dul dana yonent ma lay saar de deful tawaafu safa ak marwa lu dul benn yoon kese waaw benn yoon kese la ko def mooy ñoom defuñu tawaaf ñaari yoon de mooy sa safa ak marwa benn yoon la ko def mooy sa tawaaful xudum defaatu ko waaw defaatu ko de defaatu ko waaw boobu defaatu ko kon nag loolu jara leeral la fii pour euh, ñu bañ a jaawale que ni yonent ma lay saaf dafa defaat safa ak marwa safa safa marwa benn yoon rek nga koy def boo ko defee tawaaful xudum mooy def nga ponk boobu soxlawoo di ko defaat waaw soxlawoo di defaat safa ak marwa léegi mu amaat beneen affaire euh, muy que fii nii tawaaf bi tawaaf bii euh, muy tawaaful ifaada tawaaful ni am na yoo xam ne amoon na ci tawaaful ifaada yo tawaaful qudum euh, te amu ci mooy tawaaf de bienvenue comme li al imaamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di wax ne euh, ne tawaaf bi nit ki bu doon de defoon na tawaaful qudum bu doon ne def na tawaaful qudum kooku du soxla lan du soxla du def liñ naan al idtibaa ak ar ramal waaw al ak ar ramal waaw moo tax mu ne moom al imaam an-Nawawi wattafaqa al ulamaa ala annahu la yushra'u fi tawaaf al-ifaadati ramalun wala tibaa idaa kaana qad ramala wa taba'a aqiba tawaaf al-quduum waaw mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu loolu dañ cee dëppoo këne annahu la yushra këne yoonaluñu fi tawaaf al-ifaadati ramal tawaaful ifaada mooy tawaaf bii muy tawaafu rukni bi kenn kenn yoonalu ci ci tawaaful ifaada nit di ci def lan mooy ramal mooy waaxu bu gaaw xam nga waxoon nañu tawaaf bi yonent bi saa saa muy njëkk a dugg ak si di tawaaf ñett yu njëkk yëpp yu mag yi da def da ko waaxu mooy dox bu gaaw la def après ñeent yi ci des mu dox normal ba pare al ittiba mooy mbaggam bi mu doon feeñal dindi kii bi waxoon nañ la foofu mu ngi doon yem bu defee sa'yu bayna safa wal marwa ndax foofu c'est gis nañ ko fa tamit ba mu defee tawaaful qudum foofu mu ittiba bi mu continuer ko waaye waxoon nañ la bu paree foofu jeex na nit ki day day day day muuraat ay mbaggam ak yooyu tawaaf bii nag mooy ittiba mu ne boroom xam-xam yi tamit d'accord nañ ne noo du def ramal du def ittiba mooy du génne mbaggam moomu di feeñ waa à condition ida kaana qad ramal bu doon ne fekkoon na lu jiitu moom mu defoon tawaaful qudum defoon loolu le defoon ramal defoon ittibaa wa tabaa aqiba tawaafil qudum mu defoon ko ca tawaaful qudum waaw mu ne walaw taafa bi niyatil wada wadaa'i awil qudumi awil tatawwu wa alayhi ifaada waqa'a an at-tawaaf al-ifaada bilaa xilaafin indanaa waaw loolu ci ngiiram la doon wax waaw mais loolu mooy ñoom seen ngir xanafi ñoom kii euh, euh, Shaafi'i yi mu ne dinañ ci ñëw léegi wax euh, léegi tawaaful ifaada bii nii kañ la heure am kañ la heure am ko mooy suñu masala yi ba léegi ci lañ ne nii kañ lay commencer ak kañ lay jeex mooy wër kaaba gi ñuy wër kaaba gi bésub tabaski ji est-ce que am na jour heure bu muy commencer wan waxtu lay commencer ak fan lay jeexe waaw loolu nuñ ko gis waaye nañu wax moom li mu wax al imaamu yi mais lii ci waa ngiiram la mu ne walaw taafa bu doon ne wër na nit ki mooy waa ji nga xam ne mooy aj bu fekkoonte ne wër na ah bi niyatil wadaa bu doon ne nit ki dafa wër bi niyatil wadaa di wër kaaba gi yéene ci tawaaful wadaa muy tawaafu tàggatoo awil qudum wala tawaaf de bienvenue muy tawaafu booy door ak si mag awil tatawu wala tawaaf boo xam dafaa dem rek ngir tawaaf noonu ngir coobare wu muy naafi la mu ne fekk ba muy def loolu ah wa alayhi tawaafu ifaada waroon fekk moom waroon na waajooju tawaaful ifaada mooy koo xam ne par exemple moom aj gi en fekke na arafa mais moom jour arafa la agsi la agsi aéroport da jëm na cëpp aywa après tàkkusaan ñu ne ko nag gis nga nag bis bi wala da la fa yóbbu bu la fa yóbboo daanaka ay 15 minutes ngay toog timis jot ah mu dem foofu kon kooku moom jaarul sax ci Kaaba gi direct Arafa après mu jëlu fa dem Muzdalifa après mu jóge Muzdalifa topp yooyu mu ne après nag mu ñëw wër bi mu ñëwee bay tawaaf en tout cas wala jour jour tawaas bi tamit bi mu ñëwee war koo def moom am empêchement parce ñi dañoo bari ba defu ko jour boobu léegi nag moom mu tawaaf tawaafu wadaa pour ñibbi ba muy ñibbi mu tawaaf mooy mu yéene lii tawaaful wadaa la wala boog muy tawaaful qurum wala rek mu ne xaaral ma dem tawaaf wëri euh, kii boog boo xam ne bu coobarewu mooy boo xam ne naafila la fekk mooy moom wa alayhi tawaafu ifaada mooy tawaafu ifaada bi moom mii dafa bu moom mii dafa bu ko taw mooy war na ci moom tawaaf moom ruknun la ci waaj yi te waaj yi nag dafa bu ko mu ne bu dee loolul nag ñun moom bu dee loolu mooy ne tawaafam googu ah waqaa an tawaaf an tawaaf al ifaadati bila xilaafin indana loolu tawaafam googu moo xam tawaafu tatawwu la ah moom la ci yéene woon wala tawaaful qudum tawaaf de bienvenue wala tawaaful wadaa fekk deful tawaaful ruknu loolu tawaaf boobu dina taxaw palaasu tawaaful ifaada ci ñun ci loo xam ne ñoom Shafi'i yi loo xam ne amul wuute moo tax indana ci ñun mu ne nass alayhi Shafi'i yu al imam ash-Shafi'i yu daal dina koy yaxal wa tafaqa al ashaabu alayhi taalibi mi daal di ci dëppoo ñun Shafi'i yi waaw euh, waaye léegi nag nañ ñëw ci kanta loolu mooy ñoom waaye xanafiya yi par exemple dañ ne mukk waaw moo tax mu ne wa qaala abu xanifata wa aktharul ulama kanta al imam abu xanifa ak li ëpp ci boroom xam-xam bi dañ ne laa yujziw tawaaful ifaadati bi niyyati ghayr tawaaf ñoom dañ ne tawaaful ifaada moom dara manu la taxaw bot place beneen tawaaf boo ñëw nga yéene leneen lu dul moom loolu nga yéene ngay am ne manu loolu du taxaw mukk ko taxaw place waaw tawaaful ifaada bi loolu du taxaw place waaw mooy yéene leneen ku fi yéene leneen lu dul tawaaful ifaada tawaaful ifaada war la yow lool sa yéene bopp teggiwul sa tawaaful ifaada bi ah. déedéet loolu teggiwu ko dara loolu du ko teggi waaw ah. léegi nag ñu ñëw nag ci ah, ana kañ lay commencer ak kañ lay jeex mooy ban waxtu lay commencer wax nañ la tawaaf bii li tax mu nekk farata mooy li suñu boroom ne wal yatawafu bil baytil atiq ci suuratul xajj te nañu wër ci néeg bu tedd bi muy kaaba gi zaadaha llaahu tashrifan wa takrima te boroom xam-xam yépp ñoo ijmaa ne lool la te yonent bi alayhi salaatu salaam keroog ba mu laajee sayyidatu Safiya laaj ñu ne eh, sayyidatu Safiya ba ñuy waaji ñibbi comme niñ koy gisee jóge ci aj gi comme ni xadiis bi ne ci saxiixayni muy xadiis sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne axaabisatunaa hi mbaadu dañu feenara tëj ñu ne ko mais moom afaadat de innahaa qad afaadat mooy defoon na tawaaful ifaada mais mooy fekk dafa gisoon ay règle mais fekk na boobu après tawaaful ifaada la yonent mi alayhi salaatu salaam ne falaa idan kon nag tëjuñu loolu la ñuy xam ne ruknu la ndax bu dul woon ruknu kon ba bañ nee ko def na loolu la ne kon mën nañoo dem mais bu xamoon ne defu ko moom moom buñ nekkoon defu ko mooy du dem dafay toog ba keroog muy mën ba muy setaan mën a tawaaf waaw léegi nag mu des ana tawaaful ifaadati muy tawaaful rukni di tawaaful fardi di tawaafu ziyaarati am na ci Shafi'i yi ñu koy tuddee tawaafu sadr mais loolu ñu d'accorduñ ci ak ñoom waaw lenn ci Shafi'i yi moo tax imaam an-Nawawi mu ne wa sammaahu ba'du asxaabina tawaafa sadri as-sadr tawaafu sadr wa ankarahu al-jumhuur waaw jumhuur ne mukk sadar fan mukk waaw tawaafu sadr mooy tawaaful wadaa loolu mooy tawaaful wadaa tawaaf bi ñu fiy jóge kay mooy tawaaful wadaa nan ngeen ko mën a tudde loolu waaw léegi laaj bi bi ci tegu mooy ban waxtu la tàmbale ak ban waxtu lay jeex loolu dañu naan la boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu cee wuute boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu bu dee ku mel ni xanafiya yi xanafiya yi ak maalikiya yi rahmatullahi alayhim dañu ne tawaaf bii nga xam ne mooy tawaafu ponk bi tawaafu ruknu bi tawaafu far bi nekk farata waxtoom mooy jamono yi koy def day tàmbalee ci fajaru bésu tabaski bi min tuluu'il fajri yawman nahr waaw min fajri yawman nahr waaw ñoom dañu ne fi muy tàmbalee mooy bu fajar gi xaree bésub tabaski gis nga am na naa la wax nooy jàppe naa nañ wax wax yi ba pare après ma wax la noo xam ne noonu ngay jàppe masala bii parce que am na masala bu ñu gisoon boo xam ne même avis yi la même yi boo jàppee boobu rek boole ci bii comme saa yow nga am une pierre deux coups bennum xeer nga sànni dal di jam ñaar mbaa ñetti picc kon Hanafiya yi non non kii ma maaliki yi rahmatullah leen dañ ne mu ngi tàmbalee ci fajaru bésub tabaski ji ci lay tàmbalee waxtu tawaaf bu boobaa ku commencé tawaaf bi fajar gi jotee kooku baax na kon ku tawaaf avant mooy dañuy considérer ne de toute façon lii du tawaaful ifaada kanta Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne hein mooy xaaju guddi gi bu ñu xaajee guddi gi ñaari xaaj xaaj bu mujj bi foofu la commencé le dernier la dernière partie de la nuit foofu lay commencé muntasafu laylatu na waaye à condition fekk waajooju fekk mu taxawoon Arafat ah. waaw <laughs> fekk waa ji fekkoon na avant lool mu taxawoon Arafat parce que bu taxawaguloon guloon Arafat comme mu agsi comme ñu ne xaaju guddi gi trois heures du matin la waa ji agsi aéroport de Jidda trois heures du matin kooku kenn du ne ko yow demal direct nga dem def tawaaful ifaada déedéet ñoom dañ laan lu oh, ah non non jaaral Arafat nga dem Arafat ba pare nga dóor a ñëw voilà boo ñëwee nga door a tawaaf bu boobaa ñu ne voilà sa tawaaful ifaada baax na kooku la ñuy considérer mais gis nga xanaa Kanta bon wala nañ bàyyi noonu. mooy il faut en condition parce que tawaaful ifaada loolu loolu charte la ci waaw loolu waa te loolu du du du ñuy rekk ko wax de du mooy loolu ijma la consensus de tous les savants mooy tawaaful ifaada bala nga koo mën a def mooy tawaaf bi ñu bi nga yonent bi alayhi salaam def bésu tabaski bi nii bala koo doomu aadama bi ujaaj bi xaajja bi wala aaj xaaj bi alaaji bi wala ajaratu bi balam koo mën a def ana lan mooy xew mooy il faut bu fekk taxaw na arafa ba pare loolu moom ijmaa la que il faut arafa jiitu ko waaw mooy waxtoom kon day tàmbalee selon xanafiye yi ak maalikiye yi rahmatullah leen ci fajaru bésu tabaski kon mooy arafa weesu na waaw parce que ca ba fajar ga xare ci la ci jeex kon fokk arafa jeex ngir lan nga mën a faa taxaw door a mën a ne kanta Shafi'i yeeg xanaa bi lay rahmatullah dañu ne man ko commencé avant fajar ci xaaju guddi gu mujj gi mais à condition bu fekkoon ne yow taxawoon nga arafa avant waaw loolu lu ama am solo la tudd jar a léegi lii mooy wax yi ci début bi euh, léegi mooy gis nga nag début bii nii am nga noo koy jàpp mooy gis nga gisoon nañ masalaam gisoon nañu masalaam damaa dem bay wax masala bi masala bi réer ma <laughs> mooy masala bi maanaam dañ koo gisoon te wax yi même wax yi la xanafiye yi ak maalikiye yi rahmatullah alayhi ñoo ne woon d'une part shafi'iye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi nekk d'autre part masala bi laa dem bay wax maa ngi koy gis nii mais dama koo tëb manuma ko wax aywa xaar leen ma xalaat mooy euh, mooy biñ jógee Muzdalifa euh, voilà ramiyatul jam jamratul ba kañ lay commencer waxtoom kañ la c'est le même mooy même bi ci début bi kañ lay commencer xam nga boobu boo fàttale ko xanafiyee ak maalikiyee rahmatullah dañ ne ñoom bu fajar gi lay commencer waaw mooy bu fajar gi xare bu fajar jotee ci la sànni jamra di commencer waxtoom commencer mais sopp nañ nga bàyyi ba jant bi génn nga def ko ndax jamono joj la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def Shafi'i yeeg xanaa bi lay ne déedéet muntasafu layl ndax hadith sayyidatu Asma ba ak mooy boobu gisoon gisoon nañ ko ba mu fa demee ba dem <laughs> Abdullah ibn Kaysan euh, mawla Asma naan ko mais yaa hanta yaa hanta mais ñun moom maa maa urana illa qad arrasna de mais ñun mbir mi lëndëm na de kii guddi na de te dem nañ sànni jamra ba ñëw mu ne ko yaa bunayya hee sama doom lii lañu yonent bi alayhi salaam rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li dhu'un yonent bi alayhi salaam moo permettre femmes yi ñu man a def lool mooy même masala boobu la Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoo ne woon mu ngi commencé ci muntasaful layl am yu jamratul aqaba bu mujj bi xaaju guddi gu mujj gi ci lay commencer waaye sopp nañu nit ki sopp nañu nit ki nit ci def ko bu jant bi génnee ndax jamono yooyu la koy nenti ma lay saar saamu def même loolu nag moo am fii mooy xanafiya yi ak maalikee dañ ne après fajar la bu fajar xaree ci la tawaaful ifaada waxtoom du dugg ñële ne la muntasaful layli loolu la te ñee seen wax dafa dëgër ndax xadiisu sayyidatu Ummu Salama bi nga xam ne gisoon nañ ko moom dane woon dafa moom dafa dem sànni yonent bi alei sat moo ko ci jox ndigal mu dem sànni jamra ah laylatan nahri ba pare summa madat ila makkata fa afaadat ginnaaw gi mu dem makka daldi dem eh, def tawaaful ifaadati ñu ne kon loolu kay te guddi la woon kon loolu day wane ne te layla la woon ci guddi gi la woon qablal lay laylatan na avant fajar kon loolu day wane ne kon ci partie boobu la kay li day possible loolu mooy waxtu début bi kañ lay commencer léegi ana kañ lay jeex kañ lay jeex kañ lay jeex boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu daldi ciy wute fii boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu ciy wute eh, dafa am ñu ne dafa am ñu ne bu dee xanafiya yi raxmatullaahi alayhim dañ ne dernier waxtu tawaaful ifaada mooy dernier jour ayyaamu tashriq waaw mooy ñetti bés yi nga xam ne ñoo am su mooy ñu ngi ci bésu tabaski suba le onze ginnaaw suba le douze ginnaaw waati suba le treize falayem waaw loolu mooy kon ñoom seen début mooy ci fajaru jouru tabaski bi bésub tabaski ji mu dem ba fin wu ayyaamu tashriq hein foofu la yem kanta maalikee yi rahmatullah alayhim ñu ne bon dernier waxtoom mooy shahru dul hijja mooy weer wi yépp nit ki mën na ko cee def fekk weeru tabaski wi weesu wut nit ki mën na cee def tawaaful ifaada il n'est pas obligé mu def ko deuxième dixième jour bi bésu tabaski wala bés ba ca tegu wala bés ba ca teguwaat wala boobu bu ko defee vingtième jour ci dul xijja sax baax na bu ko defee vingt-cinquième jour baax na bu ko defee vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf bu dee weeru vingt-neuf la yem mooy hé yow te vingt-neuf ba lay bu jeexee weer wi jeexee foofu la yem waaw kanta mooy nag mooy léegi ñoom dañ ne waa léegi nga ne ko mais attends mais léegi bu ko defee après nag bàyyi ba euh, muharram mu def ko naan la ko maa lay hidam yéexe ga mu ko yéexe dina ko def mais day rendi deret après ngir réparer le fait que mu bàyyi ba waxtoo wa weesu muy koy def kanta Shafi'i yi rahmatullah alayhi ak Hanabila yi ñoom dañu ne affaire bi amul àpp kañ lay yem dañ ne loolu amul àpp waaw ñoom dañ ne comme que mbir mi mbir mi du ko wàcc ba fekk waa ji ngi dund waaw waaw kooku moom ku deful tawaaful ifaada kañ lay jeex mooy même cinquante ans après fekk ñibbi na këram moom daanaka fii mu ne régime yu bari jaar nañ fi ba daanu suul na fi ay doomam ak yépp ba ñibbi dëkkoon feneen benn Sénégal ba léegi ba cinquante ans yooyu tawaaful ifaada da koy war mu dem Makka ngir def ko te entre temps day nekk ku armal mooy armal fan parce que fii mooy euh, yi nga xam ne parce que génn na ci taxallul bu ndaw bi génnoon na ci léegi nag comme xal taxallul bu mag bi li ko ciy génne mooy ndax dane lépp da leen di dagan ba des sëy comme que deful tawaaf boobu nag bu mag bi hatta taxuufu bil bayt waaw idaa ramaytumul jamra faqad xalla lakum kullu maa kaana xarama aleykum illa nisaa xatta tatuufu bil bayt gis nañ ko sànni xadiis Mawlaana Ibnu Abbaas bu ngeen sànnee jamra lépp dagan na ci yéen lépp lu ñu leen aaye woon tere woon leen ko dagan na ci yéen ba mu des ba mu des sauf jigéen ñi fekk tawaafu ngeen kaaba ji comme que nag waa ji tawaaful deful tawaaful tawaaf bu mooy tawaaful ifaada defu ko mu ñibbi cinquante bu ko defoon période cinquante ans yooyu yépp bu dee ko am soxna la jege soxnaam di sëy ak moom am rapport ak moom dafa xaram ci moom parce que dafa armal ba léegi te taxallul bu mag bi dafa génn gu ci parce que li ko ciy génne dafa ko mooy tawaaf la ah yii yii hmm. loolu dina saf de waaw waaye lool la càggante lool la waaw waaw léegi nag kon lii mooy wax maaliki yey xanafi yey ay ayyaamu tashriqi lay ayaamu tashriq yi la yem paapaa pëng fale kanta maalikee yi ah mën naa dem ba weer wi jeex bu weer wi jeexee Dul Hijja jeex na Shafi'i yi Hanabila yi ñu ne ma ne mbir mi moom amul amul àpp fekk waajee ngi maadaama huwa ala qaydil hayaati fekk mu ngi ci dund moom da koy def du ko wàcc de waaw waaw waaw kooku da koy def ah même bu demoon këram at yam fa def yépp am ah, du du fi sëy ah cëy bu sëyee yàq na aj ga waaw kooku du masa wàcc ci moom te ay nekk fi naan fi da ren dinaa daraat dara loolu du tax bu wàcc parce que lii ruknu la ruknu la ay rendi naa dara déedéet danga koy def cent ans deux dimanches sa kër danga koy def da ngay dellu màkk yow kay maa maa loolu moom moom moom moom moom moom moom mooy li nga xam ne du jaas léegi ginnaaw li kon gis nañ waxtu wi muy tàmbalee ak waxtu wi muy jeexe ak wuute yi kañ lañu ko sopp hein mooy jamono ji ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam def mooy bésu tabaski waaw comme niñ ko gisee nii seydinaa jaabir ibnu abdillah mu ne yonent bi alayhi salaatu ba mu defee la mu def ah summa afaadat ah mu daldi summa ginnaaw gi rakiba rasulullah jóge Mina war sallallahu alayhi wa sallam fa afraada ilal bayt mu dem ca Kaaba ga daal di koy wër kon def ko jour boobu mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku léegi nag am na fii pour yii di ñëw kon léegi ñun tawaaf bi pare nañ ci mais tawaaf bi dafa am nag ay ay laaj mooy kañ la ko def mooy dafa am ay laaj fii mais yonent salaam kañ la tawaafoon tawaaful ifaada bi guddi la ko def wala bëccëg dañ naan lu tax ngay laaj la xadiis bii wax la fii la jóge fii Mina ñëw fii man ah, ah, ah, ko laajee rek xam ne am na xamal ne am na lu tax parce que dafa am riwaay yu ay xadiis yu ñëw naan yooyu wane ne guddi la ko def en tout cas ci seen zahir ci li léegi nag affaire bi nag mooy waaw ah ana dëgg-dëgg kañ la ko def kañ la ko def est-ce que bëccëg la wala boog ndax riwaay biñ jële ci xadiis biñ jële ci sayyidatu Aïsha mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi axara ziyaarata yawma nahri ila al-layl yonent bi de sallallahu alayhi wasallama ah dafa yéexi tawaafu ziyaara bi mooy tawaaful ifaada ci guddi ga yawmun nahri bésu tabaski <laughs> naan waaye yow liy wute nag li ñu fi wax sànk ba léegi xadiis yi naa jaabir ma ne la waaw kay looloo tax nag ma ne la nag des na masala boobu bu ñu ci paree Seydina Jaabir xam nga nee na yeneen tubaab saar saam fa salla bi makkata zuhr après mu julli makka zuhr loolu yéen masala la waaw est yeneen tubaab saar saam bés bii nii fan la jullee tisbaar loolu it mas'alatun minal masail yoo xam ne insha dañ koy gis ci jotaay bii di ñëw kon ci kaw nii kon léegi tey lan lañ gis gis nañ yonent bi alayhi salaam que ne bi mu watoo ba pare alayhi salaatu wassalaam yi dafa taxallul dafa am bu njëkk bi ba moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha parfum ko mu nekk loo xam ne luñ doon tere ko aj la bàyyi ba mu taxallulee la ko dagana mu parfum ko après mu dem ca Kaaba ga daal di dem def tawaaf après mu dem zam-zam wax nañ ca feeru zam-zam ci gàttal fekk fa waa kër Seydina al mu laaj leen ñu naan ngeen baagal ma ma naan rootal ma ma naan ñu ne ko xaaral ñu di la ci néeg kër ga mu ne déedéet jox leen ma ma naan ci li nit ñi naan léegi nag tawaaf boobu mu def gis nañ ci sànq kon muy tawaaful ifaada tawaaful rukni tawaafu ziyaara tawaa ñenn ñi di ko tawaafu sadar waaye loolu lenn ci Shafi'i yee koy wax nit ñi d'accorduñ ceeg moom ñoom tawaab boobu gis nañ kañ lay tàmbali kañ lay jeex ak kañ lañ ko sopp loolu yëpp gis nañ ko bii di ñëw nag ñu ñëwaat ci côté boobu kañ la ko yonent ma lay saa saa def guddi wala bëccëg loolu benn affaire la waaye fan la jullee zuhr mooy fi mu ne fa salla zuhra mu julli fa tisbaar door a dem loolu dinañ ñëw ci côté boobu insha allahu taala kon wa ma zilna wa nahnu